أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seydina wa nabiyina muhammadin al-amiin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba gi tàmbali woon nañ axkaamul mawaariis wala axkaamul faraa'id muy al faraa'id di les règles de l'héritage en islam euh, <coughs> muy li nga xam ne mooy miraas gisoon nañu ci jotaay bi weesu li nga xamante ne mooy maanal irth wala maanal farida aw al fara'id wa shar'an gisoon nañ loolu maanal fara'id lughatan wa shar'an ci wàllu lugha lan lay tekki waaye ci wàllu sharia ana lan lay tekki ñu gis ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy toppatoo Euh, li fi aji dem ji bàyyi toppatoo ko xool kan lañ koy jox ak ñan ñoo ci am xaq ak ñan ñoo ci amul xaq ak ana lan lañ leen di jox ñaata lañ leen di jox ku nekk nga xam ne suñu boroom moo ko natt natt ko euh, ci alquran yenn yi yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi daldi ko ciy wax comme ni nga xam ne te waxoon nañ ne baat boobu ci alquran la jóge comme bi mu naan nasiban mafruda ak fi naan fa nisfu ma faradtum loolu gisoon nañu ko eh, ñu ngi woon ci wax ci màggaayu xam-xam bi ak importance bu mu am te na ci sëkk ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala daldi tudd ci alquran dans les daldi koy faram-fàcce ku nekk mu ne jox ko lii ñi war am ci mbir mi yépp te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ko ci xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu muy bu seydina amru ibn xaarija te moo tax ñu gis lii te waxoon ko ci aj gi ci mina inna allaha qad a'ta kulla di xaqin xaqahu min al miiraas buur yàlla dëgg-dëgg jox na boroom xaq bu ne képp koo xam ne am nga cër ci miiraas jox na la sa cër waaw kon nag fala wasiyata li waaris kon nag amul testament pour koo xam ne day doon yooyu yépp mu def ko dans les détails moom borom bi azza wa jal doy na sëkk ngir xam ne lii nii euh, importance am rëy na lool fa borom bi subhaanahu wa taala rëy na lool fa yonent bi salawatullahi wasalaamuhu aley waaye gisoon nañ ne dafa am xadiis yoo xam ne dañu ñëw di wax ci importance su xam-xam bi ak jàpp giñ ko war a jàpp waaye kullu hadhihi al ahadith xadiis yooyu yëpp dañoo wéradi euh, waaye ñàkkul woon te gisoon nañ biñ ci gisoon tàmbal woon nañu ko mooy xadiisu mawlaana ibnu Mas'ud wa huwa inda al imaam ad-Daarimi al tudd mais ko bi tafsil da tudd càllale bi ne xadiis bi it solo nañ ko ci indi càllaleem ba ci mawlaana ibnu Mas'ud waaye waxoon nañ la dafa am ittiraab moom al imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi ci boppam nee na xadiis bii nii dafa am ittiraab mooy dafa mbëkkante mooy dafa am lu ci dóorante dalante ci wàll xadiis bii nii nga xamante ne nii moom lañ gisoon mooy xadiisu eh, Mawlaana Ibnu Mas'ud ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma ah, moo tax ah, moom xadis bi waxoon nañ la laa yasbut mooy xadis bi daldiwul wér ah, daldiwul wér xadis bi ci boppam ma wérul waaw ah. kon nag ginnaaw loolu kii ñu waroon a continuer ci yeneen xadis yoo xam ne day wax ci lool ba léegi beneen xadis buy wax ci lool ba léegi waaw waaw waaye imaam al-Tirmidhi dane hada xadisun fiihi itiraab moom bu càllale imaam ibn Hurayra Abu Hurayra bi moom la indi boo xam ne presque même chose lay wax comme xadiis bii nii waaw ndax boobu dane <laughs> même liñ gisoon anna nabiyya sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal hmm? euh, mu ne qaala jaar ci abdul a'la ibn waasil qaala xaddasanaa Muhammad ibn al-Qaasimi imaam at-Tirmidi moo ne xaddasanaa Abdul Alaa ibn Waasil mu ne xaddasanaa nettali nañu Muhammad ibn al-Qaasimi al-Asadiyu ibn al-Qaasimi al-Asadiyu qaala mu ne xaddasanaa al-Fadl ibn Dalham moom mu ne qaala xaddasanaa Awf an Shahr ibn Hawshab an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam ta'allamu al-qur'aana wal-faraa'id mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ta'allamu al-qur'aana mook bu imaam Ibn Mas'ud bi parey jàngaleen al-qur'aan wal-faraa'id ak xam-xamu miiraas wa 'allimu an-naas te ngeen xamal ko nit ñi fa inni maqbuud ndax man dañ may jël mu ne xadiis bi haadaa xadiisun fiihi ittiraab waaw mu ne Uh, warawaa abu usaamata mu ne uh, uh, abu usaama soloona xadiis bi an awf mu jëla ko ci awf abu usaama mooy xamaad ibnu usaama ibnu zayd al qurashiyu mu ne soloona ko an awf mu jëla ko ci awf muy awf ibnu abi jamilata raxmatullahi alayhi an rajulin mu jëla ko ci benn góor te loolu mu ne an suleymaan ibnu jaabirin waa jële jële ko ci Sulaymaan ibn Jaabir al-Hajari mooy moom lañ la waxoon ne laa yoraf moom Sulaymaan ibn eh, muy al-Hajari mi moo tax xadiis bi nekk eh, li nga xam ne mooy beneen côté non seulement ittirab waaye Sulaymaan ibn Jaabir al-Hajari majhul moo tax al imaam al-Dhahabi ci al-Miizaan mu ne laa yoraf al imaam ibn Hajar ci taqriib at-Tahdhiib mu ne majhul voilà moom poowoo mu ko kenn xamu ko mu ne an ibni Mas'ud mu jëloo ko ci ibni Mas'ud te mooy càllale bi ñu gisoon ci jataay bi weesu imaam at-Tirmidhi da ko tudd lam yasuqi al-hadith kama kon xadis bi wérul waaye waxoon nañ li ci biir eh, eh, affaire bi li ci biir da gis ne mooy ne en tout cas am na leneen luy dëgëral wax ji nekk na bi kon nag beneen xadis <coughs> buñ paree ci lool beneen xadis boo xam ne day wax ci importance su xam-xam bi ak niñ ko war a tudde niñ ko war a jàppe mooy xadis sayna Abu Bakra man huwa Abu Bakra hada radiyallahu taala anhu fat so foog naa fàtte wuñu ko Nufay' ibn al-Haaris yi Nufay' ibn al-Haaris as-Saqafi rahmatullah alayhi al mun na mujjoon dëkk fële ca Iraq Eh, rahmatullah alayhi gisoon nañ keroog bi gis tarjama Seydina Hasan ibn Ali mu ne haddathani Abu Bakra mu Abu Bakra moo ma wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne bi mu moom Seydina Hasan mu nekk tout tànk di xool nit ñi di ko di ko xool di xool nit ñi naan inna ibni hadha sayyid sama doom gii de sang la wa la'alla Allaha an yusliha bihi bayna fi'atayni 'azimatayn minal mu'miniin mooy Seydina Abu Bakr moom gisoon nañ tarjamaam lu yàgg walillahi alhamdu wal minna ci ci ci ci ci xisaaru Taayif ci xisaaru Taayif bi ñu tollee ci gazwatu eh, mooy Taayif xisaaru Taayif bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jógee Makka gazwatu Hunayn après mu dem daal di eh, eh, encercler waa Taayif foofu la nañ foofu la tuube la génnee jóge ci seen kii yi daal yi ñëw moom seydna abu bakra radiyallahu taala anhu di Nufay' ibn al-Haaris radiyallahu taala anhu wa arda finalement Irak la ne woon ah moo mooy kooku nag seydna abu bakra Nufay' ibn al-Haaris radiyallahu taala anhu mu ne ah, mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xadiis bi dinañ ñëw ci kan moo ko solo mu ne qaala rasulullah ba léegi kon ñu ngi ci ahkaamul miraas ahkaamu ilmul faraa'id ci importance su xam-xam bii xadiis yi nga xam ne ñoo ko ñoo ci wax te wérut ah mu ne moom seydna abu bakra annahu qaala qaala rasulullah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ta'allamu al-qur'aan waaw boo seetloo bii itam moo xadiisu Mawlaana Ibnu Mas'ud bi gisoon presque benn la mu ne ta'allamul qur'aan jàng leen alqur'aan wa 'allimuhu an te ngeen jàngal ko nit ñi wa ta'allamul faraa'ida ngeen jàng muy xam-xamu miraas bii wa 'allimuhu an ngeen jàngal ko nit ñi ça ne nga xam ko ci dëkk bi ba pare téye ko yow kese waaw ñépp di yéemu ci sa xam-xam te jàngaloo ko jàngale woo ko mooy buur yàlla da ci dul def barke te sax ci bàkkaar nga nekk parce que bés boo fi faatoo xam-xam bi réer yow yaay yow bokk nga ci yow yaay la premier responsable voilà waa ngeen moo tax xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama waaw kon mbir mi da xam ba pare nga xamle waaye doo xam ba pare daal di ciy tëdd comme si Euh, di ci di di euh, mel ni bien précieux boo xam ne pour yow kese la alors que c'est pas ça mu ne kon wa allimuhu nnaas wa allimuha nnaas ngeen jàngal ko nit ñi xam-xam boo bële faraa'id ndax ushiku an an an yaatiya ala nnaasi zamaan yaxtasimu rajulaani fi lfaridati fala yajidaani man yafsilu baynahuma ndax léegi rek ah nit ñi jamono joo xam ne dikkal leen boo xam ne ñaari ñaari nit dañuy wuute xuloo ci wàllu miraas duñu ñu trouver kenn ku ñëw man leen ci wax li nga xam ne mooy àtteeb yàlla bi nga xam ne mooy bi leer <laughs> loolu waxoon nañ la de façon ñun buñ ci tàmbalee lii ba mu enclenché woo ak ay yàgg sax <laughs> ñaata miraas ñoo fi yàq ñoo fi yàqu ndax ña leen di miraasal dañuy séddale waaw waaw camp bu nekk daal di uti sa ustaasu bopp moo lay wax li la neex waaw waaw ku nekk nag jàpp ne moo ci ne <laughs> parce que euh, mooy xam-xam bi lañ sàggane comme que kenn jàngatu ko loo wax ñu ne é loolu de compliqué ah waaw c'est compliqué moo tax it xam-xam bu ne bu la ci kenn nax bu ko kenn ñépp bàyyee teraan c'est compliqué xam-xam ba réer hmm? xam yi xadiis bii nag al imaam at-Tabaraani moo ko soloo ci al awsat muy mu'jamul awsati al mu'jam awsat waaye xadiis bi da'if ndax ci isnaadam dafa am Rashid al-Himmaani moom maqbul la waaye ki mu jëlee ki jële ci moom majhul la mooy kenn xamu <laughs> beneen xadiis a am beneen xadiis bu Seydina Abu Hurayra loo xamante ne nii al imaam al xaakimu moo ko solo al imaam al xaakim eh, naka noonu al imaam ibnu maaja al imaam al xaakim raxmatullah alayhi moom da ko solo ba pare mu ne xadiis bii nii bu wér la imaam al dhahabi ne mukk nan nekk lu wér xam nga wax nañ la al imaam al dhahabi raxmatullah alayhi dafa def euh, liggéey bu rëy ci euh, euh, mustadrak bu al imaam al xaakim an naysaabuuri raxmatullahi alayhi daal parce que imaam alxaakim euh, rahmatullah alayhi amul laata muy segg téere bi yépp almaniya daf ko dikkal mooy dafa faatu waaw léegi nag moo tax te comme que téere bi daf koo tudde al mustadrak ala sahihayn mooy téere bi nga xam ne day dab dabaatal yi nga xam ne al imaamul euh, ash-shaykhaan di al imaamul buxaari wa kadhalika al imaamu muslim ibn al hajjaaj abul husayn an-naysaabuuri rahmatullahi alayhima indiwu ko. moom da koy danaan yu wér da leen di indi waaw ne bii bu wér la léeg-léeg mu ne ci charte imam muslim la nekk léeg-léeg mu ne ala charte shaykhan ci charte ñaari cheikh yi la ñaari sëriñ yi la nekk ah léeg-léeg mu wax loolu waaw léegi nag euh, bi nga xamante ne nii nag euh, ci la wax loolu moom al imam euh, ne mbir mu wér na imaam al az-Zahabi moom dafa ñëw ginnaawam nag daal di liggéey liggéey bu léegi segg boobu mu def ko toppaat xadiis yi même yi nga xam ne jot na ne yii wér nag yooyu yépp parce que après seggaat seggaatul lépp lépp mu def ko yi nga xam ne dëppoo nag moom li mu wax gis na ne si dëppoo na que ne euh, ala shart shaykhayn wala sax saxiix tout court mu ne saxiix mu mu mu dëppoo ci imaam al yi nga xam ne nag rahmatullah yi du loolu te imaam al-Hakim dindoon ne saxiix waaye Eh, daal di wu koy seggat mu daal di dem ci moom ne ko mu mu mu bind ci ginnaaw toppaat ne déedéet di kii nii déedéet wérul imaam al-Hakim nee na wér na mais kii wérul loolu lañ naan wa ta'aqqabahu adh-Dhahabi voilà mooy al imaam adh-Dhahabi rahmatullah alayhi ñëwaat ci ginnaawam bi muy segg mbir mi gis ne lan lii nan la mën a wére moo tax al imaam al al al al adh-Dhahabi ne mukkut xadiisu Seydina Abu Hurayra bii nan la mën a wére ndax bi anna Hafs ibn Umar waahin bi marra waaw Hafs euh, euh, Umar nii nga xamante ne ni moom euh, dafa nekk koo xamante ne ni mooy koo xam ne dafa da'if lool waaw mooy day moom moom moom al imaam al ibn Maaja tamit daal dina koy solo ci kitaabul faraa'id baabul hasi ala ta'liimi al faraa'id ci bunt bi nga xam ne moom la def Euh, ci moom la def ci ci ci ci ci xërtal nit ñi ci ñu jàng li nga xam ne mooy xam-xam bi al imaamu euh, ibnu maaja mu ne xaddatanaa ibrahima bnu almundir alxizaami mu ibrahima bnu almundir ibnu abdillah ibnu almundir ibnu almughira ibnu abdillah alxizaamiyu abu isxaaqa al asadiyu almadaniyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa xafs bn umar bn abi ataaf mu ne ki ñu nettali mooy xafs bn umar bn abi ataaf muy alqurashiyu assahmiyu mawlaahum almadaniyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa abu zinaad mu ne ki ko nettali mooy <coughs> abu zinaad xafs bii lañ la wax xafs bn umar bii ah ibn abi ataaf moom mii mooy waahin bi marra moom la al imaam kii euh, euh, Euh, az-Zahabi yu daal di wax noonu imaam an-Nasaa'i yu mu ne da'if boole ko ci du'afaa yu mu ne da'if waaw imaam an-Nasaa'i dane moom mi da'if la waaw imaam Abu Haatim ar-Raazi mu ne munkarul hadiis al imaam ad-Daaraqutni mu ne laysa bi qawiy al imaam al-Buxaari mu ne munkarul hadiis al imaam ibn Hajar mu ne kii da'if la ah ainsi de suite ainsi de suite ah ah mu kentaa kii Euh, <laughs> Yaxya ibnu Yaxya rayxaanatu Naysaabuur muy sëriñu imaam Muslim boobu rek xaddasanaa walla xaddasani Yaxya ibnu Yaxya at-Tamiimi muy rayxaanatu Naysaabuur mu ne imaamu moom mu ne imaamul Buxaari kii nii nu mu euh, moom it dafa jàpp kii nii euh, dëgërul waaw imaamul Buxaari mu ne mu ne imaamul Buxaari moo nettali na Yaxya ibnu Yaxya mi <laughs> ramaahu Yaxya ibnu Yaxya an-Naysaabuuri bil kadib ne Yaxya ibnu Yaxya bii di sëriñu imaam Muslim bi ak ak eh, ñoom eh, imaam al Buxaari ak ñooñu eh, ne woon taalibu imaam Maalik moom la imaamu Muslim di jële buy jële ci Muwatta lu bari ci moom mii lay jaar di Yaxya ibnu Yaxya an-Naysaburi rayhanatu Naysabur yi Buxaari nee sànni na ji ne moom mi mooy tuumaal kon muy Hafs ibnu Umar ibnu Abi Attaaf al-Qurashi qaala haddathana Abu Zinaad ñu ngi ci eh, riwaaya imaam Ibn Maaja mu ne ki ñu nettali mooy eh, al imaam Ibn Zinaad abu zinad bokk abu zinad mooy abdullah ibn zakwan al-qurashi abu abdurrahman al-madani abu zinad rahmatullahi alayhi an al-a'raj mu jële ci al-a'raj <laughs> côté bi càllale bu rafet la à partir de fii mais gis nga waaye abdurrahman mooy abdurrahman ibn hurmuz ah ibn kaysan al-a'raj abu dawud ñii ne abu hazim ñii ne abu muhammad al-madani wal-a'raj rahmatullah alayhi an abi hurayrata mu jële ci seydina wa mawlaana abu hurayra xaafizu saxaaba addawsiyu raxmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane yaa aba hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ne kon mooy daf ko interpeller ne ko yaa aba hurayra yow abu hurayra hein taallamu alfaraid jàngaleen li nga xamante ne mooy xam-xamu miiraas wa allimuhu te bu ngeen ko jàngee ngeen jàngal ko ci riwaaya kii al imaam al xaakim wa allimuhu nnaas te ngeen jàngal ngeen jàngale ko nit ñi fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa mu ne ndax xam-xam bii mooy moitié xam-xam wa huwa te yunsa dañ koy teel a fàtte xam-xam bii yunsa limaada yunsa ah li qillati ihtimaami naasi bi waaw parce que nit ñi ñoo ko dul jox benn yitte waaw lan moo tax mooy loolu la loolu lii ma wax nag bokkul ci xadiis bi de mooy looloo koy wane mooy li ñu waxoon sànk rek këne bu la ci kenn na waaw mbir yi moom bu la ci kenn nax bépp xam-xam boo xamante ne nii bépp xam-xam boo xam ne amatul ku koy toppatoo hein amatul kenn ku koy toppatoo bu ci kenn nax day jékki-jékki riir laa maxaala non amul amul kaañu dem te ñëw mooy xam-xam baay riir xam-xam ba muy riir kenn manu ci ëslëf mu ne kon lii nii fa innahu nis nisful ilm waaw wa huwa yunsa mooy ma moitié xam-xam nit ñi bon boroom xam xadiis bi da'if am na nag bon dañuy jéem ne bon après parce que xadiis bu da'if moom jarul yenn euh, explication yu bari yeeg mooy di ci sukkandikoo lu dul ne dafa am leneen loo xam ne day ñëw di ko appuyer voilà nga sukkandikoo ca la koy appuyer wala la dëgër ngir wax ne lii malgré don fam mooy ne euh, euh, am na luy wane ne en tout cas mat nam baax na nisful ilm bii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañuy wax ne par exemple comme que nit ki doomu aadama bi ñaari dund la am waaw alxayaatu dunyawiyya wal xayaatul uxrawiyya ah léegi nag le fekk mooy xam-xam yi jëm ci dund gi fii mooy yi jëm ci jullee koor ak yooyu loolu mooy benn partie mais bu génnee àddina dafa am beneen xam-xam boo xam ne dañ ko ko war lool cette fois-ci du moom moo ciy taxaw mais dañ ko koy taxawul muy li jëm ci wàllu lim fi bàyyi nag nan lañ koy doxalee ñu ne amaana loolu euh, mooy affaire boobule ah. am na yeneen wax yu ci am euh, ñu ne am na ñu ne euh, que parce que parce que xam yi nga xam ne ñooy farata ñooy benn ñooy ñooy benn wàll lañ yéreen yi ci des hein ñooy sunna yi ñooy ñooyu yu xaraam yi mooy yi nga xam ne dafa xaraam bokk ak yi nga xam ne farata lañ xam nga affaire lool loolu mooy acte yi dafa am yoo xam ne dafa xaraam am yoo xam ne dafa nekk yoo xamante ne farata la nga def ko am yoo xam ne dañ lay interdire nga def ko waaw loolu mooy àttee sharia bi léegi nag yi nga xam ne ci la xaram hein yi nga xam ne ñooy farata yi bokk yi ñu sopp sunna yi yi ñu sopp ak yooyu yépp ci suufu yi ñu yi nekk farata la toj lu dugg kantaa yi ñu yi ñu yi nga xam ne dañ leen a sip wala dañ leen a nekk yoo xamante ne nii yi dañ leen a dañ leen di sibëg yi nga xam ne dañ naan makruh laak ay ay ay ay ay ay yooyu daja dañuy dugg ci lan ci suuf yi ñu xaraamal ñu ne ñaar yooyu la moom dafa bokk euh, xam-xam bi nag dafa bokk ci partie bi nga xamante ne nii mooy partie yi nga xam ne ay farata lañ ñu xam leen kon mooy xaaju xam-xam ndax yenn xam-xam yi xam-xam yenn yi farata ñu doxe ko yenn yi dafa xaram ñu doxe ko te yooyu xaram ñu doxe ko ci la ay yi ñu sib ak yooyu yëpp ci la ñuy dugg yi nga xam ne farata la ñu jox ko ci suufam la yi ñu sopp ak yooyu daal di dugg am na yeneen yi wax comme yi ñu waxoon sànk kon mu ne fa innahu nisful ilmi mooy xaaju xam-xam wa huwa yunsa mu ne te wa hiya ta yunsa des koy fàtte xam-xam bii yunsa de mooy dañ koy fàtte de <laughs> wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati li tax ñu koy fàtte nag wax nañ mooy ñàkk a toppatoo ñàkk yitte duñ ko yàq jox yitteem waaw ba ku nekk rek di ci doyloo dégg nañ ne am na koo xam ne ak a xam miraas ñu de ñu doyloo ci lool mais jamais toog sax ne mais attendez mais du ñu séema sax xool xam-xam bi li muy wax rek lool kese daanaka ñu bari duñu ko def waaw mu nekk ak énigme boo xam ne mel ni loo xam ne ina mel ni ab ab ab ab ab bien ab forteresse inatteignable loo xam ne kenn mënu koo laal <laughs> ba ci ñépp wala ñu ëpp amee loolu nag gisin boobu moo tax duñ ci jéem dara waaw moo tax duñu ci jéem dara nañ lañuy def dañuy toog rek ku nekk naan waaye doyloo ci li ci liñ naan ci liw xam na ko alors que nag du loolu waaw du loolu de moo tax mu ne mu ne ah wa huwa yunsa dees koy fàtte wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati te mooy première mbir moo xam ne moom lañuy xëcc xam-xam yi ñuy xëcc yu diine yi suñu borom bi xëcc ci xeet wi moom lay njëkk xëcc côté bii nag waxoon nañ la ne buur yàlla comme li yonent bi alayhi salaam wax dara la dul Euh, euh, euh, dara la dul xëcce xam-xam ci noonu ci xolu jaam yi waaw du ko xëcc noonu de ni muy def da koy def bi mawtil ulama waaw day faat boroom xam-xam yi rek waaw day faat boroom xam-xam yi ba ni ngay xamante ne nii kenn du des waaw boroom xam-xam du fi des léegi nag nit ñi lu ñuy dese ñu jàppe ay ñoo xam ne juhaal lañ mooy xamuñu ñu jàppe li nga xamante ne ñooy boroom xam-xam waaw xataa maa laa yajidu aaliman fattaxada annaasu ru'uusan juhaala fa dallu wa adallu waaw looloo xew te loolu nag mooy li nga xam ne moo ñu dal kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadiis bi waaye awal xadiisu da'if waa xadis bi wérul comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxee ah kon ginnaaw loolu lii lépp day wax ci lan ci importance su importance su xam-xam bi ak ni nga xam ne noonu lañu ko war a téye ba léegi yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi muy wax ba léegi ci wàllu yii nii beneen xadiis muy xadiisu seydna abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-ilmu thalaatha wa maa siwaa dhaalika fa huwa fadl aayatun muhkama aw sunnatun qaa'ima aw fariidatun aadila waaw ah Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiis bi fu mu ne ñu ne alxadiis rawaahu alimaam Abu Daawud as-Sijistaani ak alimaam alxaakim waaye xadiis bi it comme niñ la wax rek mooy xadiis bi wax ci lii dara wéru ci <laughs> al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi daal na koy solo ak al imaam al xaakim al imaam niñ ko xamee rek wa saxxahu mu ne xadiis bi wér na bi mu lool al imaam al al al al imaam euh, euh, nu mu tudd al imaam az mukku ah non loolu man da nekk lool man da nekk saxiix non non non xadiis bii man da nekk saxiix limaada ya al imaam al kii lu tax man da nekk saxiix mu ne parce que parce que fii dafa nekk ci sanadam bi ah sanadam bi parce que Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al Ifriqi mooy al Ifriqi moo fa nekk te al Ifriqi moom. da'if al ifriqi moom da'if la waaw eh, waaye du moom kese waaye sëriñam bi mu ko jële muy Abdurrahman ibn Rafi' at-Tanuxiyu moom tamit nekkoon juge bu Ifriqiya Ifriqiya nag buñ ko waxoon Tunisie lañ ci jubloo foofu ah Tunisie moom dafa nekkoon koo xam ne moom itam moom moom it da'if la <laughs> moo tax affaire bi gis nga euh, doy na waar kon lan la wax dane al ilmu dane xadis bi dane yonent bi aleyhi salaatu mooy xadisu sayyidina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al ilmu thalath mu ne xam-xam ñetti salaas mooy ñetti wàll la ñetti wàll la ñetti wàll lan mooy wàll bu njëkk bi mu ne eh, mu ne wamaa balaa lool al ilmu wa ma siwa fa huwa fadl lu dépassé lii nag mooy ñetti yi loolu ngëneel la mooy surplus la rek waaye dëgg dëgg xam-xam bu ñu koy wax mooy ñetti yi ñetti mbir la lan mooy bu njëkk bi mu ne aayatun muhkama mooy aaya boo xam ne kenn man suuxalu ko waaw wala mu nekk aaya boo xam ne benn moom soxla soxlawul ta'wil yu bari benn kese la mën a wax mooy comme aaya yi nga xam ne ñoo naan yooyu wéetal yàlla qul huwa allahu ahad non loolu moom amul beneen beneen loo ci mën a dégge moom qul wax allahu qul huwa moom allahu muy bur yàlla moom ahad kenn la loolu amul beneen ta'wil beneen interprétation boo ci mën a manoo ñëw naan bon peut-être que ahad ji non non non non c'est ah, manoo fee wax a wax a wax a wax ba shirk man cee ba ba am mu man am ay shuraka man na ne ñuñ koy dendaleen amul kon aayatun muhkama loolu day leer nañ waaw aw sunnatun qaa'ima waaw comme aay yi wax yawmal qiyaam mu leer nañ yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna nga ñëw daan ba loolu amul dafa leer te dara du ko nasaxal ndax histoire yi yiy wax yawmal qiyaam amul nasax du ci dugg histoire nasax amu ci nasax mooy abrogé wala ñu ne lii folli nañ ko folli manu la am ci xew-xew bu amoon wala xew-xew bu yàlla di nii lay demee loolu folli manu ci am li am kay mooy ci loolu mooy ay àtte yum ne dee def nii ba jamono ñëw mu ne léegi changé na loi boobu de acte boobu dee leen acte woo nii voilà kon ayatun muhkama sunnatun qaima wala sunna boo xam ne bu sax la voilà ndax sunna bu kenn tëb sunna rek qaala rasulullahi rek ngay wax man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adahu min an naar la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa képp koo xam ne day ex dama da expliquer waaw waa ju fi expliquer expliquer moom xam ngeen mooy lan mooy ku fi nar waaw <laughs> ku fi expliquer ñëw fi wax fii waxal yonent mi alayhi salaam loo xam ne du dëgg waaw oo oh, loolu moom mooy vraiment njom boxtalu réer ndax yow jàpp nga ne kon yonent mi alayhi salaatu wassalaam moom li mu fi indi doyul dafa soxla sax ñu koy naral ngir mbir yi nit ñi mën koo gëm wal iyaadu billah wal iyaadu billah jàpp nga ne dañ koo war a naral hein di wax lu amul yoo xam ne ngir kotam jóg wal iyaadu billah mu ne képp ku def loolu moom fal yatabawa na préparé maqadahu ban ba nga xam ne moom lay installé wu dëju ci toog ci ca safara waaw kon nag affaire baa ngi noonu kon mu ne aw sunnatun qaayima mooy sunna boo xam ne bu sax la taxaw bu sax mu wér ñu daal di koy toxale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà aw faridatun aadila kon deuxième bi ayatun muhkama 1 sunnatun qaayima muy li nga xam ne mooy deux trois mu ne aw faridatun aadila aw faridatun aadila ah, mooy atte yi nga xam ne mooy atte sharia bi nga xam ne bu ci nekk ak maandu te la fees dell ci diggante ni nga xam ne noonu lañ koy séddalee ci bu dee surtout ci wàllu miraas gi diggante ku nekk xàq bi nga war a am bu kenn jàpp ne fii mu ne li suñu borom ne jox leen kii liñ sàngam kee ngeen jox ko lu gën a néew loolu ak tooñ da am non non non alaa ya'lamu man xalaq wa huwa al-latiful xabiir ana kan moo gën a xam alaa waawee alaa yow ngeen ma yëgal leen ana kan moo gën a xam man xalaqa ki nga xamante ne mooy ki bind wa huwa te moom al-Latif moo xam sew-sew yi al-Xabiir mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa mooy ki nga xamante ne huwa al-Hakiim alladi laa mu'aqqiba li hukmihi wa huwa al-Aziiz al-Hakiim mooy ki nga xam ne moo xereñ àtte kenn du àtte wa pare ñu ñëw naan pourquoi ñu walla dañ koy il faut revoir ça bon ah seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet seet la mu'aqqiba li hukmi amul dara lu ñuy ñëwaat bu xasee ne nii la jeex na voilà kon mooy li mu àttee noonu lay demee waaw waaw mu ngi noonu mu ngi noonu te tamit day tekki day am na ñu day tekki li nga xam ne mooy ci wàllu qiyaas mooy bu ñuy qiyaas tamit il faut mu nekk loo xam ne day day ànd ak alquran ak sunna ci noonu lay nekke aadi la waaw waaw ci noonu lay nekke e, li nga xam ne mooy loo xam ne day nekk lu jub te jaar yoon kon nag mu ngi noonu ah kon loolu yii yëpp ay xadis la même xadis bii nii wax nañ la li ci ne mooy wal xadisu daif al imaam Abu Dawud ak al imaam al xaakimu an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima ñoo ko soloo eh, ba léegi ci wàllu wi al imaam al Qurtubi al imaam al-Qurtubi mooy boroom tafsir pa pa boroom euh, sëriñam de sëriñam boroom ki def sudanu ki def kii num tudd chara euh, euh, Sahih imam Muslim bi déedéet déedéet waxuma kooku mooy day tudd ci bi muy chara suratu nisaa bi muy chara suratu nisaa moom al imaam al al Qurtubi dafa indi ci wàllu wii it lu am solo loo xamante ne nii indi ko dina insha allah dina am solo ci wàllu <laughs> xam-xam bi ni mu amee solo ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a téye mu ne bi muy wax mooy aaya bi bi doon wax ne eh, bi wax ci wàllu miraas rek. naan yuusikumullahu fi awlaadikum ba'd a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ba ni aaya yooyu jeexe mu ne wa haadihi l aayatu min arkaani diin ba aaya yooyu ay aaya bi jëm noonu ba ca quatorze ba di dem hein ba pare suñu boroom tëje foofu tilka xuduudullah ca aaya treize tilka xuduudullah wa man yuti llah parce que dafa wax li nga xam ne noonu la ñu war a doxalee faraa'id yi mi nan lañ koy séddalee nan lañ koy joxee ki nga xam ne ku nekk xaqam te yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna allah qad a'ta kulla di haqqin haqqahu min al miraas buur yàlla jox na boroom xaq gu nekk képp ku am droit ci jox na la nga xam ne mooy saax suñu waroon bu muy tëj aaya ba dane te dina ko waxaat ca kaw bi muy wax kalaar mu ne tilka xuduudullah lii de lii ma leen fi wax lii nii ma leen fi leeral ndax fa la leerale ku nekk li ngay am lii di kii lii mu ne lii nag mooy déxe yi yàlla mooy frontière tey buur yàlla teg na ko wa man yuti llaha wa rasulahu yudxilhu jannatin ku topp nag buur yàlla ginnaaw ba nga gisee yii ma wax ko ci wàllu héritage ci wàllu miraas que nii lay doxe yow mu dal la sa waajur wu góor génn àddina wala sa waajuru jigéen wala loo koo xam ne yow yaa war a taxawu miraas ma nga daal di doxal li borom bi subhaanahu wa taala atte topp buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi ni ko leerale ci sunna nga topp ko noonu mu ne kooku day yudxilhu jannaatin bu génnee àddina man borom bi maa koy dugalal ajjana yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha carona al anhaaru li nga xamante ne mooy dex yi xaalidiina fiihaa fa la ñuy béel kooku képp ku mel ni ñoom mu ne wa dhalika al fawzul lii mooy li nga xam ne mooy ngañaay lu màgg li te rëy waaye loolu mooy ki ki topp waaw ki topp loolu waaye wa man ya'si llaha wa rasulahu waaye képp koo xam ne dafa moy buur yàlla subhaanahu wa taala wa rasulahu daal di mooy ndawam bi sallallahu alayhi mooy lan miraas mi xew yow parce que sa intérêt personnel nga xañ ko nga xañ ko lislaam yóbbu ko ci tribunaux yi yi nga xam ne les tribunaux laïcs kooku mooy qad asayta allah wa rasula yow mi def loolu ci famille bi wala yéen ni ko bu dee moo xam kenn ci yéen a ko def wala yéen a d'accord ne bon ñun daal comment on va faire daal ñun on va faire l'héritage le droit kanu kan konin xaw ma lan hmm? mooy droit kii bii noonu la ñuy def déedéet yow nga def lool kooku mooy mooy ngeen buur yàlla booy ngeen yonent ma lay saa saam wala nga ne non man daal sawaay gis naa ne buñ toppee sharia bi sawaay man daal moom moom li ma ci nar yépp alal ji li ma ci yéene woon yépp du ma ko ci am alors que buñ demee fee man naa xam nan naa cee am lu ëpp wala yu mel noonu nga ne kon nag affaire bi man je ne suis pas non man je ne suis pas d'accord que ñuy def miraas ci wàllu sharia nee nañ ko yóbbu au tribunal devant les kooku mooy wa man ya'sillah kooku mooy na buur yàlla xoolal nag yow mi def lool wala yéen ñi def lool miraas ngeen xañ ko ngeen jële ko ci ni ko buur yàlla tërale ngeen ne damay dem parce que sàmbaak dembaak Napoléon ak euh, Alexandre ñoom li nga xam ne loolu lañ bind ne nii lañ koy war a defay loolu mooy li gën li borom bi subhaanahu wa loolu la de façon loolu lay tekki mooy man bi ma xëyee suba buur yàlla mi nga xam ne nee naa moo tax may julli naan allahu akbar nee naa bu ma paree tàllal ko samay loxo ngir mu fajal ma samay soxla moom laa ne nag kanta àtte bii nag moom mu jël ci miraas mii nga xam ne moo ma concerné buur yàlla yow mi may ñaan nga defaral ma samay mbir ak yooyu te tamit di ma teg ci aafiya ak jàmm te may ma aljana yow laa ne nga dem nga tooge nee loolu wax ji loolu lay teg mooy say àtteeg yooyu yëpp ñun manuñu ko doxal li ñuy doxal nag mooy li nga xam ne ñoom la ñoom Alexandre ñoomin ñoomin ñoomin ñoomin Christophe ñoomin Massamba ak Mademba daal di wax daal di koy voter ne lii mooy les droits de succession ñu def ko ci droit xawma code de la lan code civil xawma lan ak lan wala yu mel noonu droit de succession ñun kookul ñooñu la ñu wóolu ñoom la ñuy dem ñu daal ñuy àtteel kooku nag ba ko defee xamal ne mooy nga buur yàlla mooy nga yonent bi sallallahu alayhi sallam suñu borom ne wa man ya'si llaha wa rasulahu te képp ko xamante ne nii dafa mooy ki nga xam ne mooy buur yàlla subhaanahu wa taala wa rasulahu ak ndawam bi salawatullahi wa salaamu alayhi wa yata'adda huduuda waaw lii mooy de toute façon mooy yàlla moom foo ko defee mooy qad ta'addayta huduuda mooy ne dépassé nga bornam yii lii mu ne tilka hududullah mooy dépassé nga ko dépassé ko ko mooy lan mooy nga ban koo jëfe nga ne man ma ko jëfe fenn leneen laay jëfe ci place am ala à sa man leneen lay leneen lay leneen laay jëfe mais du ma jëfe li suñu borom daal di àtte kon wayataaddan mu jalgati xududallah déxali yi mu teg ne bu kenn dépassé fii lii laa wax ku nekk kii joxal leen ma ko sulu kii joxal leen ma ko sulusin kii joxal leen ma ko am nisf kii joxal leen ma ko ak sumun kii joxal leen ma ko ak sulus kii yooyu yëpp ngeen jël teg fële ne ñun bi nga xam ne moom la droit canonique bi wala code code li wax ñun boobu la ñuy def loolu buur yàlla mooy yow jalgati nga la buur yàlla tegoon ne bu ko kenn dépassé muy déxalam yooyu mu ne képp koo xam ne mooy na buur yàlla mooy yi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam dépassé bornam yoo yële mu tegoon yudu xilhu naaraa kooku xëlséf na koo dugal safara xaalidan fiihaa te dalay falay béel falay sax wala huuta ñeel na ko azabun mbugal mu mahinun goo xam mu hiinun goo xamante ne muy mbëggal moo xam ne bu doye di lay doon tey doyadul borom loolu nag kanta euh, biir aay yi muy wax bu ñëwee ci affaire yi faraid yi yeneen ci ma lay saar saar doon alxiqul faraida euh, yooyu noonu dinañ ci ñëw insha allah xoola mu ne al imaam al qurtubi mu ne wa hadhihi al ayatu ruknun min arkaani diin wa umdatun min umdati al ahkaam wa ummun min ummahaati al ayaat waaw mu ne wa hadhihi al aaya gis nga aaya yii commencé ci yuusikumullah fii awlaadikum lilzakari mithlu hadhi al unthayayn bani muy waxe wa man ya'si llaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naaran xaalidan fiiha wa lahu adhabun adhim muhin mu ne lii aaya bii nii ruknun ponk la min arkaani diin ci ponki aaya yii nii yox daa yu bari ruknun ponk la min ar min arkaani diin ci ruknuy diine yi ponk la ci ruknuy diine yi bu mag a mag a mag a mag mag waaw ci pilier diine yi l'islam waaw mu ne wa umdatun min umadil ahkaam tëb mooy umda mooy pilier rek keno la ci keno yi nga xam ne ñooy àttey diine yi bii di keno la ci wa ummun min ummahatil aayaat ndey la ci ndeyu aaya yi nga xam ne ñooy faram fàcce di teqantal li suñu borom di xaar ci ñun en tant que foofu nag <laughs> fa la waxe ginnaaw bi mu indee yu mel ni liñ gis léegi eh, mu ne wa ida sabata hada faalam ann alfaraida kaana jullu ilmi lsaxaaba radiyallahu anhum wa adima munadiratihim munadaratihim walakin alxalqa dayya'uuhu waqad rawaa mutarrifun an malikin annahu qaal qaala abdullahi bnu mas'ud radiyallahu anhu man lam yata'allam al-faraa'ida wat-talaaqa wal-hajja fa bima yafdilu ahla al-baadiya mu ne wa qaala ibnu Wahb an Maalik kuntu asma'u Rabi'a yaquul rahmatullahi ala al-jamii' man ta'allama al-faraa'id min ghayri 'ilmin bihaa min al-qur'aan maa asra'a maa yansaahaa mu ne qaala Maalik wa sadaqa rahmatullahi ala al-jamii' al-imaam al-Qurtubi Abu Abdillah bokkul ak sëriñam bi boroom al-Mufhim bi shara saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj kii mooy boroom tafsiir bi mu ne wa in sabata hada mooy bu saxee mooy xadiis yi ñu doon wax di wax ci euh, euh, euh, bu ñu xamee lii ci importance su xam-xam bi mu ne faalam xamal ne anna al-faraa'ida kaana jullu ilmi as-saxaaba wa azima munaadaratihim mu ne gis nga xam-xamu faral kii bii nii miraas bii moo newoon lu bari la woon ci xam-xamu saxaaba yi mooy dañ ci amoon benn maîtrise boo xam ne te dañ ko doon toppatoo wa azima munazaratin bokk lu gën yi gën màgg ci yi nga xam ne dañ ci doon waxtaan bi ci di ci xoolante masala yi niñ koy jàppe muy masalaay bunt bi te lool euh, am na yu ci xew yoo xam ne amaana duñ leen tudd entre Seydina Abu Musa al-Ash'ari Seydina Abu Ibn Mas'ud ak tamit Seydina Abu Abu Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ak ñoom Seydina Omar ak entre Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anil jami' afra afradukum muy ki nga xam ne moo gën a xam-xam-xamu miraas ci xeet yonente bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina Zayd radiyallahu anhu kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne dañ ci doon wax sayyidina Zayd ibn Thabit naka noonu sayyidina Mawlana ibn Abbas ni nga xam ne noonu la doon ñëwee ci sëriñam di sayyidina Zayd ibn Thabit di ko laaj ci li nga xamante ne nii wala di ko yónnee ay ndaw di ngir xam ci wàllu miraas nii moo tax mu ne lii kaana jullu moo nekkoon li nga xam ne li gën a rëy ilmu saxaaba wa azima munazaraatihim dañ ci doon waxtaan Seydina Omar ibn al-Khattab da doon jóge këram ba kër naa Zayd ibn Thabit ak si ne ko man damaa am ay problème ay question yu ma am ci wàllu fara ci wàllu miraas parce que yonent ma lay saab saab moo leen xamaloon ne yéen sama saxaaba yi radiyallahu anhum li ki gën a xam miraas ci yéen mooy Seydina Zayd ibn Thabit afradukum Zayd waaw gën a xam miraas mooy Seydina Zayd ibn Thabit moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab doon ñëw ne ko o Zayd am na benn bés dafa ñëw Seydina Zayd ne ko mu wax ko ne ko lii wa ma tax a jóg mu ne ko mënoo woon woote rek ma ñëw comme que yow amirul mu'minin mu ne ko déedéet man damaa am loo xam ne daanaka daa tëj sama bopp bi laaj ko masala ci wàllu miraas Seydina Zayd ne dara laa la tul wax <laughs> parce que Seydina Omar da ko man xool naa alxuraan xool naa ko léegi rek yow damaa bëggoon lan nga ci àtte bu dee li nga wax dëppoo naag li ma li ma ci yaakaar ñu doxal loolu bu dul lool rek ñu xool ne neen ñu def mu wax mu ne ko man dara laa dul wax Seydina Omar dem ne ko maa ngi dëkk ba fii nga ñëw waxoo ma dara <laughs> beneen yoon mu ñëwaat après ci la ko wax li nga xam ne loolu la ci lool la ciy àtte Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bind ko taxaw ci kaw minbar bi ne Seydina Zayd ibn Sabit moo ma ne masala sàngam ci miraas lii la mooy gis nga niñ ko doon doxale moo tax mu naan wa wa wa wa wa wa wa saway non mais est-ce que yow léegi li déggati nga yi déggati nga fenn ñuy nekk ci lii di di di di ko waxe nii di ci waxtaani nii waaye saway nga yaakaar ne miraasum kii nii d'après li nga xam ci alquran ak li nga xam ci sunna miraas mi lan lay demee loolu loolu bokkul ci nga xam ne mooy ci discussion yi ñun li ñuy waxtaane mooy politique bi ah voilà non dañoo sàcc élection yi c'est pas normal ñun ñoo waroon génn premier buñ paree foofu waxtaane lamb ji waaye waaye yu ça làmp lamb le combat du siècle ñu pare foofu mais saway à Bercy tu seras présent ou pas ñee moom di waxtaane mbay mi ñii di waxtaane waayow statut bi waa ji dugal gis nga ko non gars yi ñoo neex waa non sincèrement mooy yooyu la ñuy nekk bu dee yéen ñi moom nan la ñuy defare gato sàngam yenn famille place sangam gis nga recette yi ni mu baree suñu dëxin bi kañ lañ koy togg kañ la ñuy dajee muy ñun yooyu lañuy waxtaani ah suñu waxtaan loolu la mais ça va vu le le le programme de de de de du CAN de la xawma de la CAN waaye ça va tey moom yi c'est fourni c'est bien fait Ligue des champions tu attends tu penses que qui va passer qui va remporter la coupe du de de de de Ligue des champions wala champion kii bi tey ren mooy ñun c'est ça notre nos discussions ah. wala man boo sama sama liggéey bi foofu sa waay gars dañ may sonal non foofu vraiment patron bi dafa ennuyeux ñu ñu xef yi la toog. amuñu benn kii man sûrement je vais démissionner je vais chercher autre chose wala man je vais me en kii au chômage di demander sama kii samay samay droit au chômage bu dee ku nekk France la waaw mais c'est ça ñun lii lii nii daanaka résumé naa suñuy waxtaan wala saay gis nga xale bi ma gis fan yi ah moom lay waajal loo ci xalaat walla waaye yow yi diw laay génnal wala ndaw si waay temps yi am na mooy c'est ça est-ce que lii nii nga foog ne am na njariñ dara amu ci njariñ amul benn bu ma ci wax lii boo xam ne lahu xillatu njariñ am na ci amul saxaaba yi nag radiyallahu anhu ñoom ci njàngaleen diine li leen fi yonent bi alayhi salaatu ñoom ci loolu lañ doon ne moo tax mu ne gis nga xamal ne xam-xam bi kaana jullu ilmi saxaaba wa azima munazaraatihim te mooy li gën a màgg ci yi nga xam ne dañ ci doon def mu waaw loolu boroom xam-xam a koy def nga ñëw ñaari boroom xam-xam wala tullaabu ilmi yi seen biir masala sàngam keroog jàng nañ ko gis nañ xadiis yi gis nañ aay yi gis nañ tegtal yi gis nañ boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñuy wax li wax mais léegi yow loolu après man am na sax masala boo xam ne fàtte naa ko ci yow est-ce ko woon nga ne waaw si si masala sàngam si si si loolu aaya sàngam moo ko leeral ak yooyu ñun yooyu duñ yi nag noonu lañ doon ci yàlla luy tax ñu xam li tax borom bi bind leen ngir ñu nekk c'est mais ña nekkoon seeni taalibe yi dañoo mat taalibe ñoom itam looloo leen ñoroon parce que bu sëriñ bi bi jàngale qualifié te amul taalibe yoo xam ne am nañ tuuti yitte mooy ne dinañ dund ak moom ba mu faatu te duñ jariñoo ci moom waaw imagine koo xam ne moom xam na xam-xam yii te nit ñi buñ mooy xam-xamu diine d'une manière générale laa la bëgg a wax que ça soit wàllu koor gi wàllu julli gi wàllu azaka wàllu kii yi euh, miraas yi wala yu mel noonu yow bu ngeen ñëwee du ngeen ko ci wax dara waaw wàllu tafsiru Qur'an aaya sàngam mais loolu aaya boobu wala saar sàngam moom lan lay wax te yow yaa ngi koy jullee tout le temps xamoo ci dara boo ñëwee doo concentré wu doo bàyyi xel ci li ngay julli da ngay ñëw rek la la la la saam rek loolu yow loolu ngay def mais doo toog nga laaj mais affaire yi lan lay wax même bu dee man li may wax sax ay subhaana rabbiyal a'la yooyu xaw ma lan la ma ne ko mais man de bëggoon naa yooyu ñuy wax noonu yépp nga wax ma lan lay teg mais xoolal loolu njariñ li ci am loolu gënul nekk fi di waxtaane ay ay ay ay Ligue ay dessin animé wala ay théâtre wala ay ngumbee ki xawaaree ki soirée ki kii monsieur le star sangam ah Jeux olympiques est-ce que loolu gënul foof mais yemuñu sax saxaaba yi nag radiyallahu anhum lii la wa azima munadaratihim walakin al xalqa al imaam al al al kii mooy wax de al qurtubi abu abdillah ah, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa rahmatullahi alayhi wa radiya mu ne walakin al xalqa dayya'u waaye gis nga ñi ñëw après ñoom mooy salaf yi salaf yi mooy saxaaba yi moom lañ naan magu diine rek buñ naan magu diine saxaabaa ci jiitu waaw ñun nag wolof ñu nee magu diine ñu jàpp ne mooy mag ñi ñu xam te yàgguñu doon dund ay années vingt yi déedéet wala génn àddina ay années vingt yi loolu noonu demewul noonu magu diine ci saxaaba yi la tàmbalee ak taabi'in yi atba'u taabi'in loolu ñoon ñooy salaf yi salaf yi ñooy ñooñu trois premières générations yi lañ naan salaf yi léegi nag ci suñ jamono yii ñi nga xam ne ñoo ne ñoom dañuy jéem a roy teg seen tànk fa ñu ko tegoon ñooñ nañ naan les salaf ci côté boobu waaye salaf buñ koy wax mooy les trois premiers siècles yi nga xam ne moom la yeneen ci ma lay saabsaab ne woon xar xayrul quruni qarni mu ne siècle bi gën mooy sama siècle topp bi ci tegu topp bi ci tegu moo tax trois qurun yooyu ak ak salaasa nga xam ne ñooy al mubaraka yu bari barke yooyu nga xam ne. yooyu noonu ñooñu noonu ba ginnaaw ñoom ak ñi topp ci ñoom mooy walaakinnal xalqa dayyahu après ndànk-ndànk la ko kanta ñoom dañu yénte woon seen tànk waaye alxalqa mbindeef yi mooy jullit ñi dans leur plus grande euh, en kii euh, majorité même da ngay gis ñoo xam ne sax xam-xamale ñuy téel mais jamais nga gis leen ñuy dugg ci côté miraas mais loolu mooy li ma waxoon sànq que ne yun saa gële xadis ba la doon wax même bu dee xadis bi daan mais c'est normal way mooy bokk na mu ñu njëkk xëcc parce que moom lañ gën a doya kenn du ko bàyyee di xel kenn dootu ci waxtaan kenn dootu ci sax jéem a tudd dara boo seetloo émission diine yi gars yi wax yu ñuy invité waate yu ñuy invité waate mooy émission yooyu est-ce que gis nga ci c'est rare rare extrêmement rare nga gis ñu euh, euh, invité koo xam ne miraas lay wax extrêmement rare extrêmement rare man de jamono ya nga xam ne ci laa doon xool Télé Sénégal ah, parce que woon man xoolatuma yooyu parce que dalay tardel man noonu laa ko gisee waaw euh, mooy këne euh, affaire yi lenn la mooy ne euh, benn yoon laa mës a gis ñu invité benn yoon même ba man li ma nekk ba ma nee Sénégal rek ba ma commencé di diglu euh, kiiwu diine yàgg na temps rajo Dunya la woon temps rajo Dunya Sud FM yeneen yépp Walfadjri yooyu noonu yépp la ma ne Sénégal yépp masuma cee dégg ba ne may jógee Sénégal masuma dégg benn émission diine boo xam ne invité invité nañ ci kenn kese wala boo émission diine boo xam ne ka koy def lan la doon waxtaani miraas man masuma koo dégg waaw te yàlla xam na ne yooyu ni ma leen bëgg leen topp di leen déglu di leen suivre waaw di leen suivre mais masuma ko ci dégg loolu un deux ñi ñuy invité masumaa gis ñu invité kenn kuy wax ci lool benn yoon laa ko ma sa dégg te lool mooy bi ma ñëwee fii ci tugal yàggut ma gis euh, Oustaz Dame ci émission am di am 2S moo ci invité woon imam Mor Mbaye xafidahu llahu wa rahima mu maîtriser lool affaire bi c'est la première fois ma dégg ci télé bi kuy wax ci affaire miraas mais léegi <laughs> est loolu c'est pas normal kon affaire bi lii mais mu sànku mu réer mu réer mais c'est normal bu réerul sax du muy def mooy kon en tout cas neew ma amu fa man dama ne man li ma gis neew ma masuwaa am ma ne man li ma gis laa wax waxaluma kenn waxuma au nom de personne dama ne man ba ma nee Sénégal xalaa junoon assidu ci yooyu mais di durant lépp sama ndaw ba ni may xàmmee masuma ci gis fu mu waxe miraas fi ma ko fi ma ko mës a dégge mooy bi ma ñëwee fii yàgg fi lool ba benn bés ma gis émission boobu ñu wane ko muy moom ñu invité ko muy wax ci lool waaw te li la koy ginawan mooy ñaroon woote niñ doon wax mel affaire bi nga gis mooy nit ñi nekkul ne yoo ko bëggul xam mais dañoo kan moo leen koy xamal ak tamit mooy gisu bokkul ci yi di proposer sax waaw nga xam ne moom lañ leen di proposer mais xam-xam bu mel noonu nag seen normal mu riir moo tax al imam al Qurtubi mu ne walakin al xalqa dayya'u sahaaba yi radiyallahu wax nañ ne cinq exemples yu ndaw nga xam ne noonu lañ doon doxale ci toppatoo xam-xam bii mu ne wayaa walakin al xalqa dayaahu waaye nit ñi ñoo ko sànk waaw walakin al xalqa waaye nit ñi ñëw seen ginnaaw dayaahu ñoo ko sànk mu ne waqad rawaa mutarrif an Maalik niñ ko sànk comme lii la